wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci ñu sunu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci tarjama sayyidunaa al-Xasan bin Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu ne woon ci doon gis dundu Seydina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib sibtu Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu ta'ala anhu wa rayhaanatu ñu ngi woon ñu ngi yemoon ci jotaay bii weesu ci xadiis bi nga xam ne moom seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib moo ko nettali abul xawraa wal xadiisu rawaahu asxaabu sunani al arbaa wa kadhalika al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii al imaamu Ahmad moom lañ gisoon li nga xamante ne mooy riwaayam muy li nga xam ne moom la solo ci li mu ne woon haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri moom lañ gënoon a xame ci Gundar qaala mu ne haddathanaa Shu'batu mu ne nettali nañu Shu'ba nekkoon baay jiitleem parce que Shu'ba moo dencoon ki nga xam ne mooy yaayam di Muhammad ibn Ja'far mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu rahmatullahi alayhi amiirul mu'miniina fil hadiis qaala moom Seydina Shu'ba mu ne sami'tu Buraydata bna Abi Maryam mu ne dégg naa Burayda di doomi Abi Maryam mu doon Burayda ibn Abi Maryam Maalik ibn Rabi'a as-Salusiyu albasariyu am ñu ne alkuufi raxmatullah alayhi yuxaddisu nee na moom laa dégg muy nettali an abil xawraa yi muy nettali di jële ci abul xawraa biñ koy jëkk a gis dafa mel dama ne woon xadiisu saxaaba buñ naan abul xawraa non laysa bi saxaabi abul xawraa hada laysa bi saxaabi du saxaaba moom du saxaaba waaye taalibe yonent bi la saxaaba yi radiyallahu Rabi'a ibn Shaybaan as-Sa'di kunyam moo doon Abul Hawraa al-Basri rahmatullah alayhi moom nee na laa dégg muy nettali mu ne qultu lil Hasan Ali maa tadhkuru min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhuma ma wax sayyidina Hasan ne ko ma tadhkuru min rasulillah ana lan nga fàttale ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na sayyidina Hasan ne ma adkuru min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni axadtu tamratan min tamri sadaqa faja'altuha fi fiyya qaala fa nazacaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lucaabiha fa jacalaha fi tamr mu ne ko li ma fàttaleku ne yow abul xawraa mooy ne jëloon naa benn bés bi ma nee gone man alxasan ibn ali radiyallahu anhuma ci tàndarmay zakat ji defoon ko sama gémmiñ yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daldi koy génne sama gémmiñ fekk mu ngi tooy xepp ndax sex gi ma ko sexoon fa ja'alaha fi tamri mu delloo ko ci tàndarma ji côté boobu gisoon nañu wàllu woowu ni nga xamante ne nii xeet lu la daganut amul naan lii grave waaw que c'est démago ay lii c'est pas grave non laysa bi islam loolu du l'islam fa qiila am benn waay bu ne bi mu jëlee loolu moom aleyhi salaatu wassalaam ci man am ku ne yaa rasulallahi maa kaana alayka min hadihi tamrati li hada as-sabi am ku ne ko waa yonent bi alayhi salaatu salaam tàndarma ji gone ji jël lan lan moo ci ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam alxasan radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne waajoo jële inna ala muhammadin la taxillu lana sadaqa mu ne ko ñun waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu lana sadaqa mooy zakat sarax daganut ci ñun qaal nee na ba léegi mu ne wa kaana yaquul man sayyidina alxasan li ma fàttaleku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it lii ma lay di bëgg a wax fàttaleku naa moom di alayhi salaatu wassalaam doon na wax naan da' maa yariibuka ila ma laa yariibuka fa inna as-sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riiba mu ne it doon na wax nii naan daa bàyyil maa la nga xam ne yariibuka moo lay teg ci sikki sàkka moo lay teg ci dut moo lay teg ci rayb ak shakk bàyyil loo lële ilaa nga jëm maa laa yariibuka ci la nga xam ne du la duteloo te ci nekk naan mu way moo lii may def baax naan baaxul ndax nag xam leen ne fa inna sidqa tumanina dëggu daluk xol la waaye daluk xel la waaye daluk yaram la fekk nit ki mu ngi wax dëgg day teey day dal day nekk ku apaisant ku apaisé ba pare nekk koo xam ne bu tëddee nelaw waaye wa innal kadiba riiba quant à expliquer wax lu amul quant à nar fa wa innal kadiba riiba loolu moom sikki sàkk lay def ci xolu nit ki da koy teg ci une ci doute ci instabilité perpétuelle ndax waa ji huwa ci kaddaab yi la loolu nag waxoon naa la ay degré la am na ñoo xamante ne nii ñoom moom dañuy ba convaincre seen bopp ne mbir mii ñu expliquer dëgg la takat dañ koo nar loolu la doon wax ci beneen xadiis bi wala yazaalu rajul yakdib wa yataxarra alkadiba xatta yuktaba yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne wala yazaalu rajul nit que dañ yakdibu di expliquer cest à di nar di wax lu amul wa yataharral kadib mais day toog di xalaat tey ana nan laa war a nar xam nga loolu kooku c'est un mythomane xaw ma xaw ma nan moom day toog di xalaat waaye tey wan wan laa war laa war a créer waaw saa yi xam nga nu may def. moo tax fayow gars yi bon je leur avais dit que dinaa ñëw mais bon ce que je vais faire duma ñëw waaye nag duma dem mais xoolal lii laa leen di wax est-ce que ça c'est possible non non non xaaral créer loo xam ne moom lay fëgg gars bu demee mooy moom lay mujj waaye yaa taxaral day toog di xool ban ban nar moo war a man nekk loo xam ne day am air d'être plausible quoi nit ñi mën koo gëm moom la ne waaye taxaral kaji waaw nit ku du deñ di def loolu nag xattaa yukk taba gis nga bu koy def dina ko def di ko def benn bés lay toog rek wala benn instant buur yàlla bind ko katte ci xolam que ne kii bind ne kii kaddaban bokk na ci expliquer kat yi dina mag wal a'yadu billah mooy ne kooku dee na xol bi kaste nañ ko ne kii moom nu mu man di def day expliquer xattaa yëppu waaw day nar di nar di nar ba ñu suul ko walla iyaatu billaah waaw mooy man na te te ku miinul yi xamoo ko wóor nañ borom bi subhaanahu wa taala la ñuy foog ne waa li wax dëgg la que jaral na koo jooy jaral na koo def lu ne comme la naafiq ba waxoon rek comme li ñu waxoon Abdallah ibn waaw newoon Seydina Zayd ibn Arqam wallahi ne yonent bi alayhi salaam xale bi li mu wax waxu moom ñoom ñoo ne woon la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall Seydina Zayd ibn Arqam dégg ko ne ko naa ko wax yonent bi alayhi salaam ne wax ko mu waat ne waxu ba nit ñi yu bari commencé gëm ko waaw mais bon xam naa gone ji moo dégg leneen quoi xale la c'est normal ça arrive waaw ah. xam naa leen dafa dégg góor gi wax lii mu dégg leneen waaw ba alquran wàcc ne ida jaaka almunafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun ittaxaduu aymaanahum junnatan fasaddu an sabiilillah mooy dafa waatoon ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxuma ko man Abdallah ibn Ubay ibn Hind waxu dëgg suñu boroom dem ba ci biir saar bi na waxul dëgg waa jooju bi Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yastahiq ñoom la yaquluuna ñooy ñi wax ne la in raja'na bu ñu delloo ila al-madinati bu ñu delloo ca dëkk ba di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la yuxrijanna al-a'azzu minha al-adall ñi féete kaw ki nga xam ne moo tedd féete kaw di dañ fa génne ki nga xam ne mooy ko doye di jublu woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah loolu mooy ak naafiq mooy même ñi gëm yàlla sax muy saxaaba yu mag ñi ñu bari gëmoon nañ ne boo gone gi dafa juum Abdallah ibn Ubay wax na dëgg loolu mooy ñi nga xam ne dañoo dem ba xatta yuktaba inda allahi dem ba buur yàlla kaste ni ñii ñoom minal kaddaabin Allah lii leen min qulubil min maradil qulub min amradil qulub a'adana Allahu minha amin mu ne kon doon na wax lool mu ne kon muy continuer foofu la ñëwoon Seydina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa nahnu fi tarjamatihi mu ñuy nettali ci xadiis bi di nettali abul xawra li nga xam ne moom lañu xon ne yonent bi saa salaam liñ gisoon ci jataay bu njëkk bi ni ko soppe woon di def lu ne di ko yëkkati fu ne di ko teg di ko fóon di ko tas ci boppam di wane ne bëgg na ko wax nit ñi wax ne buur yàlla man di sopp naa leen ñoom ñaar moom frère am di al-Husayn kon nag yàlla na leen sopp wax nit ñi ne leen ku ma sopp na leen sopp ku leen sopp daa fekk man nga sopp ne fal yuballigh na jottali ash-shaahidu minkumul ghaa'ib ki fekke sama wax ji na jottali ki nga xam ne fekkewu ko loolu lépp teewul mu leen doon yar di leen jàngal moo tax mu teg ci mu ne moom Seydina al-Hasan ibn Ali mu ne Abul Hawraa wa kaana yu'allimunaa haadha ad-du'aa danga maa laaj li ma fàttale ko ci yonent bi alayhi jàppal li ma la njëkk a wax te wa kaanata nekkoon na moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yuallimuna hada du'a du ñu jàngal ñaan gi gan ñaan gan ñaan mu ne allahumma ahdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt wa baarik lii fiimaa a'tayt wa qinii sharra maa qadayt innaka taqdii wa laa yuqdaa 'alayk innahu laa yadillu man waalayt qaala Shu'ba wa adunnuhu qaala haadhihi aydan tabaarakta rabbana wa ta'aalayt lii mooy riwaayu imaam Ahmad bi dinañ gis riwaayu imaam at-Tirmidhi beeg yooyu mu ne kon lii it bokk na ci li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam man al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma fàttale na waa ko ci moom te doon nañu ko jàngal malgré li ma doon nekk gone. Allahu akbar Allah. mu ne wa kaana yu'allimuna hadha du'a yonent bi alayhi salaatu wassalaam it doon nañu jàngal nekkoon na wa kaana day tekki ne kon nekkul benn bés leen ko wax mu jeex kaana yadullu ala ad wal istimraar day tekki ne mbir mi dafa saxoon di leen ko jàngal ndax boo jàngal nit dara surtout gone da ngay bañ looy répété di ci dikkaat sinon da koy fàtte waaw sinon day fàttalam jàngoon njàng dafa soxla di delluwaat di jàng di delluwaat ci li nga jàngoon ngir nga bañ koo fàtte mu ne wa kaanate nekkoon na moom alayhi salaatu wassalaam al muallimu al ñaan gi muy gan ñaan allahumma ihdinaa fi ay ihdinii fi man hadayt mu ne doon nañu jàngal naan ñu ñaan gi ci riwaay imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi Abul Hawraa ba léegi dane qaala al-Hasan ibnu Ali radiyallahu anhumaa allamanii rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimaatin aquluhunna fil witr waaw foofu dane moom Abul Hawraa li mooy lii mooy waaye al-imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne Abul Hawraa al-Hawraa li taxoon ñu jël riwaay imaam ahmad bi mooy moom moo indi li ci kaw ah li ci kaw wax mbiru tàndarma ji wax tàndarma jëm jëloon sax ko waaye wax li nga xam ne da' maa yaribuka ila ma la yaribu fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba avant lii nii di ñëw boo taxoon ñu jël lool sinon bu dee waaye imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi moom dane abul xawra nee na qaala al-Hasan ibn Ali dane seydna alxasan ibn aliyin radiyallahu anhuma de nee na allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin aquluhunna fil witr dane yonent bi de jàngal nañu ndawal yàlla li jàngal na ma kalimaatin aquluhunna ay baat yoo xam ne ñoom laay wax bu may witar loolu lañ gën a xamal ci al al qunuut mooy qunuut mooy ràkk bi nga xam ne moom ngay mujjee def mu tëj julli ji nga xamante ne nii mooy julleeg bés bi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon na wax awtiru ya ahlal islaam awtiru ya ahlal ahlal islaam waaw doon na wax def leen witar dee leen witar waaw yéen ñi nga xam ne yéen ay jullit yéen waa islaam awtiru dee leen witar yéen waa lislaam awtiru yaa ahlal islaam dee leen witar yéen ñi nga xamante ne yéenay waa lislaam moo tax euh, witr mooy julli bu tuur boo nga xam ne day tuur waaw inna allaha witrun yuhibbul witr yeneen suñu boroom subhaanahu wa taala dafa tóol te dafa bëgg lu tóol waaw mooy kennal gi ñu koy kennal laa sharika la laa nidda la amul kuñ koy booleel amul lu ko dend amul dend julli boobu euh, li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy sunna la mais mu akkada al wittu yonent bi alei salaatu salaam bokk na ci nga xam ne nawaafil yi nga xam ne doonu ko woon bàyyi soloo nañ ne doonu ko woon bàyyi moo xam mu tukki walla tukkiwul mu nekk ci madinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam walla mu nekk koo xam ne dafa tukki moo taxoon bi ñuy gis affaire Muzdalifa ku fàttaliku lool lu xewoon Muzdalifa non loolu moom nit ñëw koo fàtte quoi <laughs> boo jógee Arafat bu timis gi jotee ba dugg lool bam leen dugg na nga jóge fa di dem fan ngay dem Muzdalifa boo fa demee lu ñu fay dañ fay julli timis bi ak timis bi dina la fekk Arafat mais doo ko fa julli da ngay dem ba Muzdalifa comme li yonent ma lay sa sa waxoon Seydina Usama ibn Zayd radiyallahu anhu keroog bi nga xamante ni ci la ko doon wax naan ko as-salaa mu ne ko as-salaatu amaamak waaw as amaamak mooy mu naan ko julli mu ne ko julli mu ngi sa eh, foofu dañ dafa julli mais walam yusabbih baynahuma wala ala ithri ahadihima comme lim nekk ci xadiis Seydina wa Mawlana ibn Umar inda al imaam al Buxaari radiyallahu ta'ala anil jamii que yonent bi alayhi salaatu deful naafila entre timis ak gée dafa julli timis ba mu àggee Muzdalifa ñett nit ñi wàcce seen warwaay yi seen yi ñu tegoon après ñu iqaamaat ñu julli li nga xamante ne mooy gée ta naafilewul seen diggante te seen ginnaaw naafilewul waxoon nañ la ko mel ni Shafi'i yi rahmatullah dañ naan waaw moo ci saase mais huit heures xam nañ ne la ko doon def kon xam naa ci guddi gi la yeewu def ko am ñu ne déedéet waaw fii dara wanewu fi zaahiru nettali yi mooy ne defu ko moo tax ñu ne kenn du ko def voilà loolu li taxoon ñee di wax loolu comme ñoom al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi moo doon que ne comme que dañ ko xamee woon ne da doon wiita ci tukki ak ci ñàkk tukki kon ñu xam ne même buñ ko tuddul fii nii mooy ne defoon na ko loolu moo doon li nga xam ne waaye dañ ne woon zahir bi nag li muy wane mooy def ko waaye ñoom waxoon nañ la man nañ la ne waaye xamoon nañ ne doona ko woon bàyyi muy witar kon loolu le moo taxoon moo doon affaire boobu eh, mais witar bu farata eh, eh, <coughs> Hanafiya yi ñoo ne waajib la mais du fard mooy amul poids wu comme jullit fajar wala suba tisbaar tàkkusaan timis gée amul poids boobu ndax yooyu fard lañ waaye lii it mbii ñu ne waajib la waaw ñu ne waajib la mooy farata mooy euh, ñoom parce que fard ak waajib ci xanafi yi dafa wute waxoon nañ la ci boroom xam-xam yi <coughs> bu dee ci aj dañuy def comp dañuy dañuy différencier entre li nga xam ne mooy fard ak waajib farata ak lu war waaw fardu ku ko bàyyi mooy mooy li naan ruknu rek ku ko bàyyi ci ak da koy def alors que ku bàyyi waajib bu dee mën nga ko réparer wala mën nga ko defaat laata muy génn jamono ñu ko war a def da ngay def loolu waaye bu dee da nga def après jamono ñu ko def après da ngay jubraan damu jubraan dangay ngay rendi dara loolu def mais en dehors de foofu Hanafi yi ñoom ñoo def li nga xam ne différence entre fard ak waajib ci lépp ñu ne. witar waajib la mais du fard voilà waaw ndax li buur tamit yonent la saa saa ne buur yàlla yokkal na leen eh, ab julli boo xamante ne nii eh, eh, ñu mu wax witar mais li gën dëgër mooy li waa jumhurul ulama min al malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila daal di wax ne non du waajib du waajib mooy sunna mu akkada la mooy lu ñu feddali la le fait que Yonent bi sallallahu alayhi doon koon bàyyi mais du farata parce que li koy wane bari na ci xadiis Seydina Dimaam ibn Sa'laba bi nga xam ne gisoon nañ ko ñu doon gis tarjama radiyallahu taala anhu waaye it xadiisu Seydina Muaaz ibn Jabal nga xam ne bokk na ci ñi mujjee yónni Yemen te bam lay wax naa ko innaka sa tati qawman ahla jaahiliya yow da ngay dikkal ay nit ñoo xam ne les gens du livre la boo leen dikkalee nang leen xamal ne anna allaha qad ah xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla këne buur yàlla farataal na seen kaw juróomi julli yoo xam ne dañ koy def ci guddi gi ak bëccëg gi loolu tudd fa leneen mooy tudd fa witar te loolu mooy li nga xam ne moom la mujjee yónnee bu doon ne kon waajib la konoon te kon dina ko ci boole moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moo tax loolu mooy li gën dëgër waaye loolu nag waxuñu comme li nga xam ne noonu lañ xamee lu wolof waaw laajam yu bari yépp ay ndax lii sunna la am farata la mu ngi xaar nga ne ko sunna la ba loolu moom kenn waxul loolu waaw être un anti sunna aussi aussi aussi aussi aussi primaire loolu c'est c'est waaw jàpp diine ji daal di leen classifier en anti sunnak farata lu dul farata doo def waaw buñ la nee taraaweex sax du farata nga bàyyee demati taraaweex waaw safaat ak chafon al witr yi ñuy def loolu safaat witar du ñu farata nga bàyyi boo ñëwee rek julli ciy bàyyi wal iyaadu billaah loolu nag ah loolu nag moom lu ñu am na bàkkaar bi waaye nag mu lay jëme ci loo xam ne te li ngay raw wallahi li la raw xamoo waaw waaw rakkay ñaari rakkay fajar yi ñuy def lu farata nga xam ko rek bàyyi léegi boo ñëwee julli suba dem sa yoon te ñaari ràkka yooyu ñoo gën àddina ak li ci biir ah wal iyaadu te kenn ci ñun buñ ne ko woon sawaay am nga salaire bu baax boo xam ne yow tu arrives à sub à parvenir à subvenir à tes besoins man nga ci suturloo ci ngay kii ñu ne nag waaye suba de ku njiit bërëb sàngam di nga am un million d'euros wallahi waaye du ne moo man moom sama yoon new ci grawul quoi bu doon loolu jaral na ko lu ne jaral na ko lu ne wala ñi yées moom mooy ñi nga xam dañ naan concert sàngam ku njëkk ñëw c'est gratuit les cinquante premiers arrivés c'est ñu ñu ñu teel ñëw am na yoo xam dañ fay fanaan wala ñu ne iPhone bu mujj bi bi war a génn gaay yi mu jaral leen ñu fanaan ca magasin iPhone ba ngir bëgg am les premiers servis wala ñu ne les grands soldes le le le Black Friday le Black Friday xew xew na le vendredi noir bi nga xam ne gars yi si weekend boobu dañuy def ay rabais grand magasin yi di wàññi bu baax yow nga def lan mu jaral la pause journée sax boo xam ne doo liggéey ngir mën a nekk foofu à am na ñoo xam ne liggéey lañ ko def ngir taxawaloo fa nit ña teel leen a utal place ñu leen di fay loolu li xool la fi ah ab iPhone mu jaral la loolu léegi ñu ne la julli yoo xamante ne rakaataani ñaari rakka yoo xam ne ñoo gën àddina ak li ci biir nga ne man daal ba ma xamee ne bon mbir mi deke du farata nga bàyyi ko taraawiix li ci nekk nga bàyyi walla iyaazu billaah mooy nan ñu suñu bopp xool est ñun ñi vraiment nekk nañ ay jullit yoo xam ne yu exemplaire lañ wal iyaadu billah kon mu ne wa kaana mu ne allamani rasulullah seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatin aquluhunna fil witr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de jàngal na ma ay kàddu yoo xam ne ñoom laay wax ci witar mu ne allahumma hdini fi man hadayt waaw mooy bu may jullee witar ba pare anta kanta kañ laa koy def loolu xilaafun bayna al-ulama masala bii gisoon nañ ko moo tax duñ ci taxaw <coughs> mooy gisoon nañ affaire wu li jëm ci wàllu witre waaw witar gisoon nañ masalaay witar gisoon nañu ko ci siira bi gisoon nañu ko mooy <coughs> est-ce que <coughs> bu ma ñëwee may def witar est léegi euh, Euh, ñaan bii nii dama koy def avant may rukkoo wala après bu ma rukkoo loolu wute na am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne da koy def laata ngay rukkoo am ñu ne da ngay ba pare boo siggiwaatee ci nga koy def waaw loolu xilaafu bayna ulama pour ñu mën a avancer hein te witar dafa am wit dafa am lii xub lii lañuy woowe xunut ñaan bii hein moo tax al imaam at-Tirmidhi mu def abwaabul witr baabu ma jaa fil qunuuti fil witr waaw foofu la ko ab waabul witri bunt yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu witar baabu buntu maa la nga xam ne jaa dikk na fiil qunuuti ci qunuut fil witri ci jullit witar kon mu ne yonent bi alay mooy ñaan bi lañ xam ne qunuut mu ne yonent bi alay salaam jàngal na ma baat bii ja baat yii ma koy wax allahumma hdini fii man hadayt <coughs> muy allahumma eh yow sama borom moo ko jàngal sët bi la ko jàngal doom bi salawatullah alayhi wa waaye ñun ñépp la ko jàngal à travers moom alayhi salaatu wassalaam mu ne allahumma hdini fi man hadayt allahumma eeboor eh, <coughs> oh, eh, eh, suñu eeboor suñu eebu suñu borom sama borom ihdini yàlla nag ma gindi man hadayt ci biir ñi nga xam ne ñoom nga gitt waaw mooy ñi ngi gindi min al anbiyaa war rusul wal awliyaa yal nag ma boole ci ñoo ñile ulaa'ika alladhiina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyiin ulaa'ika ma'a alladhiina an'ama allahu alayhim wala ma'a an-nabiyyiin mooy aaya boo bële bam ne wax wax tije ko wa hasuna ulaika rafiqa yal na nga buur yàlla ñooñu nga xam ne danga leen a ginde yal na nga ma boole ci ñoo ñële allahumma ihdini fi man hadayt yal na nga ma gindi boo ma gindee nga saxal ma ci hidaaya ci njub ci leer parmi ñi nga xam ne ñoom nga gindi ñoom nga jubal ñoom nga orienté ba ñu tegu ci yoon nga xam ne mooy as-siraatal mustaqim loolu la ñuy ñaan ci faata ihdina as-siraatal mustaqim ihdina mustaqim yal na nga ñu gindi teg ñu ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu coowooral muy inna ad-diina 'inda al-islaam boole ñu nag ci ñi nga xam ne ñoom nga gindi ñi nga xam ne ñoom nga xéewal xéewal gu toll ni nga gindi leen teg leen ci lislaam ci yonent yi ah nabi yi na yeeg mursaluuna yeeg ñooñu ñépp ak siddiquuna yi ak shuhadaa yi les martyrs ah waaye waaye ñooñu ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo neexu ñoo ñoo baaxu àndandoo mooy allahumma hdina fi man hadayt ay buur yàlla yàlla ma gindi ci ñi nga xam ne ñoom nga gindi te saxal ma ci gindi googale lii mooy hidaayatu hidaayatu tawfiq parce que al hidaayatu hidaayataan hidaayatu irshaad wa hidaayatu tawfiiq hidaaya ñaar la <clears throat> mooy nga xam ne buur yàlla dañuy ciy gindi nit ki lim ne inna hadaynaahu sabila imma shaakira wa imma kafuura buur yàlla mooy wan jaam moom mi dara warul moom la warloo moo ko warlool boppam moom mi dara warul moom subhaanahu wa day gindi jaam wan ko yoon wu leer wi muy lislaam léegi nag imma shakiran soit mu sant buur yàlla nan lay sante mooy mu nangu cee tënku nanga topp yoon woowu ko buur yàlla wan wo imma walla rek kafuuraa mu weddi mooy mu bañ koo topp loolu hidaayatu irshaad la waaw moo tax yeneen ci baa ngay saab suñu boroom loolu la koy wax ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim wa innaka te dëgg-dëgg yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi aji gindiwaate nga kuy gindiwaate nga ila siraatin mustaqim di gindi nit ñi di leen wan yoon wu leer muy yoonu lislaam yoonu tawxiid wéetal borom bi subhaanahu wa taala tore sori shirk sori lépp lu way taq-taq yi waaye nag kanta hidaayatu tawfiq lool ci loxoy borom bi subhaanahu wa taala kese la nekk mooy gindi gi nga xam ne moom lay dëppale nit ki ba nga xam ne ci lay nangu nag yoon wañ ko wan yoon bu baax wañ ko wan mu man cee tënku mu nangu cee tënku te nekk ci te buur yàlla tax loolu nag buur yàllaa koy def mi nga xam ne moom xol yépp dafa nekk bayna usbu'ayn min asaabi'ir rahmaan da xol bu nekk dafa nekk entre ñaari baaraam ci baaraamu borom bi subhaanahu wa taala fees dell ngir ma ne boo koy jàllar comme mu ko neex waaw moo tax mooy def ku mu neex yi jullit ku ko gëm waaye mooy bàyyi ku ko neex mu sànku façon gindi googu nag buur yàlla kese ko moom moo tax mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam innaka laa tahdi man ahbabta waaw innaka dëgg-dëgg yow yonent bi sallallahu alayhi wa laa tahdi man du yow yaay def hidaayatu tawfiq goo gële dëppaale goo gële tax nit ki yow nga bëgg mu tuub rek mu tuub loolu du yow yaa koy def waale walakin allah yahdi man yasha buur yàlla mooy gindi ku ko neex loolu mooy hidaayatu tawfiq waaw suñu boroom nag fii lépp lañ ko ñaan mooy ginnaaw ba nga ñu wanee leer allahumma hdini fi man hadayt ginnaaw ni moo ko wane yonent yi aleyhim salaatu wassalaam wan ko siddiquuna yi shuhadaa yi nit ñu baax ñi awliyaa yi ulamaa'ul aamiliin awliyaa'ur rahmaan ni nga leen wane yoon wu jub bi teg leen ci tënk leen ci lu nekk te duñ ci bouger tarfatal ayn allahumma hdini fi man hadayt buur yàlla yàlla na nga ma gindi fii man hadayta boole ma ci mbooloo moo ma ne wa aafini fii man aafayt te nga jàmmal ma may ma li nga xam ne mooy yombalal ma ma jaamu la parce que al mu'aafaat didda mooy lan mooy contraire al al al waaw noo wota walla nii nekkuma wota walla nii wa aafini fii man aafayt mooy yàlla nag ma aafiya may ma biñ ma tegee ci yoonu lépp loo xamante ni luy fànq ma ne lu may puus ci yoonu juboo ba du ma ci ne mooy soril ma lépp loo xam ne lu ñaaw la lépp loo xamante ne luy tax duma ci nekk wala luy tax sama nekk ca am problème topp nga ma la war a topp jaamu nga ma la war a jaamu du demee noonu lépp loo xam ne luy tax luy dox sama digg ak loolu la yàlla nag ma ko dindil waa nii fii man aafayit nga boole ma ci mbooloo mi nga xam ne lool nga leen defal ba iblis lu ñaaw mënalu leen dara waaw allahu akbar waaw mooy daqal ma lépp lu ñaaw lépp loo xam ne ay taq taqalaat tilim tilim la nga may ma aafiyaay may jaamu la yow borom bi subhaanahu wa taala yooyu di ma tere ma àgg ci yow di àgg li nga xam ne mooy sa ngërëm nga boole ma kon ci mbooloo mi nga xam ne lool nga leen defal te loolu la defal mooy mbooloo mi ñu la wax sànq min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa waaw kon fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa tawallani yàlla nañ ma fii man tawallayt boole ma ci mbir yi nga xam ne yow yaa méngoo seen mbir ndax allahu huwal wali buur yàlla mooy ki nga xam ne moo méngoo mburu nit ñi te loolu la yonent bi alei sat selaam doon wax ci xaqu baayam moom seydna alxasan ibn ali allahumma allahu alastu bi aw awlaa bil mu'minina min anfusihim qaalu balaa ya rasul allah fii xutbati Ghadir Khoum xutbaay Ghadir Khoum loolu la doon wax ci xaqu ki nga xam ne mooy baayam moom Seydina Al-Hasan di Seydina Ali ibn Abi Talib anhuma yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon ne alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaaji ummahatuhum est ce que nekkuma ki gën a ci jullit ñi que seen bopp te sama soxna yi seeni ndey lañ ñu ne ko balaa ya rasulallah ah kay yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla mooy ki méngoo samay mbir allahu mawlaay allahu waliyi wa ana waliyi kulli mu'min man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa wa tawallani fi man tawallay allah Allahu akbar mooy wa tawallani buur yàlla yàlla rek ma méngoo fii man tawallayt ñi nga xam ne yaa leen yaa méngoo seeni mbir yaa leen méngoo mooy ñi buur yàlla ne ñii ñooy samay awliya ñooy samay parandoo yàlla nag ma boole ci mbooloo moo male te ku buur yàlla defal loolu ku la noonoo buur yàlla alal ko ku buur yàlla defal loo lële ku la noonoo buur yàlla alak ko man aadaa li waliyan faqad aadantuhu bil harb yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nee na buur yàlla nee na subhaanahu wa taala képp koo xamante ne nii daf ma loral sama parandoo kenn ci sama parandoo yi faqad aadantuhu bil harb kooku déclaré naa ko geer waaw wa tawallani fi man tawallayt buur yàlla yàlla na nga méngoo samay mbir yal nag ma méngoo boole na ci biir ñi nga xam ne yaa méngoo seen mbir ka nekk seen kaw di yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu moom mi nga xam ne moom la suñu boroom ne al moo gën moo méngoo nu seulement mbiru jullit ñépp te moo gën a yeey ci ñoom mooy ki méngoog ñoom te lii xadiis bii day leeral xadiis bi ñu jóge muy këne waali man wa aadi man mooy leeral li nga xamante ne nii loolu la ana man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa ndax al lii nii mooy contraire al waaw mooy contraire u almuaadaa waaw mooy méngoo gi borom bi méngoo contraire am mooy noono waaw moo tax mu ne woon ku méngoo méngoolal képp koo xam ne moo mé moo nangoo méngoog moom Seydina Ali Abi Taalib waaye noonoo la képp koo xam ne nanguwul loolu le kon wa aafini fi wa tawallani fi man tawallay waaw wa baarik wa baarik lii fi ma a'tayt ci riwaaya al imaam at-Tirmidhi wa baarik lii fi ma a'tayt wa baarik lii fii ma a'tayt te yal nag ma barkeel mooy baril yiiw gi ma defal nga baril yow subhaanahu wa ta'ala yiiw gi ma defal am na sax ci riwaaya imaamu ahmad biñ jógowoon wa lii fii ma a'tayt mooy nga baril yiiw ci man waaye baril yiw ci sama dund loo ma defal ci at yal nañ ma barkeel ci at yoo yële yow borom bi subhaanahu wa taala cers cers boo ma defal cers boo ma boo ma defal yàlla na nga ci duy ay yiiw yoo xamante ne nii kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim wa barik lii fii ma atayit waaw yàlla nag ma barkeel ci sama dund yal nag ma barkeel ci sama samay nooy yi yal nag ma barkeel defal ma yiw ci lépp loo xamante ne nii jox nga ma ko alal xam-xam jëf yi nga def nga ma méngoo nga def dëppale ma ko ma koy def ngir jaamu la ko yal nag ko barkeel mooy yal nag ko bari yiw goo xamante ne lépp ngay nangu yow subhaanahu wa ta'ala fii ma atay waqini sharra ma te yal nag ma fegal safaanu li nga xam ne yaa ko dogal ndax buur yàlla li neex moo ko dogal li naqari moo ko dogal ci côté teggin lañ doon askanele buur yàlla naan lu baaxut lii buur yàllaa ko dogal ndax lool duy teggin waaye ci xaqiiqa en réalité buur yàlla li li baax mooma li baaxut it moo ko dogal moo tax duñ ne buur yàlla moo sànk nit dañ naan moo ko seetaan yahdi man yasha wa yudillu man yasha buur yàlla mooy mooy gindi ku ko soob waaye mooy seetaan ku ko soob mu sànku même buñ xamee ne këne ku sànku daa fekk mu neex buur yàlla yu bon yi xew ci àddina bi bu doon buur yàlla bëggul mu am fi du ko am du fi am lu bon loo xalaat rek lu ñëw sa xol sa xel sa xol lu ne bu buur yàlla subhaanahu wa taala nammul woon mu am du am waaw ndax fii li ko soob rekk moo fi am fa'aalun limaa yuriid te mooy ki nga xam ne mooy alqaadir waaye mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy dogal moom dul jalaali wal ikraam kon waqini te yàlla nag ma fegal yàlla nag ma préserver yal nag ma mettre à l'abri ci loo xam ne sharra ma qadayt lu wuteeg mbaax li nga xam ne li nga xam ne mooy safaanu mbaax gi nga xam ne ci sa dogal ci sa namm namm la amee waaw ci sa namm namm la amee ndax boo ko nammul woon du fi am waaw lépp loo xam ne dogal ko muy safaan moo xam ci man moo xam ci keneen wala ci leneen buur yàlla capable nga dindi loo lële man nga ma koo fegal ba man duma laal loolu man nga ko anta ala kulli shay'in qadir waqini buur yàlla yàlla nag ma fegal sharra maa qadayt safaanoog li nga xamante ne moom nga dogal ndax kat fa innaka taqdi wala yuqda alayk fa innaka yow borom bi wa ta'ala taqdi wala yuqda alayk yow lépp loo xam ne moom nga bëgg moo fi am waaw wa ma tashaa'uuna dafa am liberté def ko neex waaye nit du sopp dara lu dul ne daa fekk borom bi subhaanahu wa fekk mu namm loolu am waaw wa ma tashaa'una du sopp bëgg dara illaa lulul an yasha allah ci lu jiitu buur yàlla daa fekkoon mu nammoon loolu le sinon lu buur yàlla nammul mu am du am waaw yow taqdi yaay dogal fa innaka yow borom subhaanahu wa ta'ala darsu tawxiid lii darsu tawxiid allamahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rayhaanatahu alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhumaa wa ardaahumaa fa innaka dëgg-dëgg yow boroom bi taqdi yaay dogal fa innaka taqdi yaay àtte wala yuqdaa alayka te kenn du àtte sa kaw mooy boo àttee laa mucaqqiba li xukmihi bu borom bi àttee amul kenn kuy ñëwaat ci ginnaaw naan boo buur yàlla lii la namm mais man lee laa namm loolu amut wax ju juxaal yeeg jaxale yi ngay dégg ñu foog ne loolu day wane ne ñoom ñoo xam borom bi mooy ñu xamuñu dara waaw naan man bu ma neexoon xanaa xamoo ne bu ma neexoon di jéem a formuler seen kàddu yooyu nga xam ne fuul yi di tëb di daaru di yuuxu alors que lu tax ngeen di yuuxu lu ngeen di trans wal iyaazu billah yaakaar nga ne nguurug buur yàlla gi al mulk ak malakuut ak jabaruut ak fépp ana la lenn lu toll nit euh, tànkub sànqaleñ luy xew luy yëmbu di buuse te neexul borom bi ba nit bëgg laa wax ne moom même bu ko neexee moom li ko neex même bu buur yàlla bëggoon leneen moom bu bëggoon lii lii way am amut loolu du dëgg loolu du dëgg fa ma sha'a kaan wa ma lam yasha du mën a nekk waaw kayfa sha'a rek noonu la yi dem waaw buur yàlla li ko soog képpay am li mu namm képpay am képp nag koo xam ne yow jàpp nga ne yow dangaa am dara xaqiiqaay mbir yi réalité mooy nit même bu ma jógee nii sax ne man en tant que fayen xiif naa ganaar bëgg naa lekk ganaar sama frigo bii de congèle bi ganaar a ngi ci tey moom moom laay reere ndax lool laa namm yaa fayen du la soob lu dul daa fekk mu sooboon borom bi mooy sa jóg goog ngay jënd décongeler mbir yi wala dem ci marché bi jënd ko defar ko dugal ko ci four bi daa fekk mu neex borom bi subhaanahu wa ne noonu lay demee waaw moo tax nit bari na bëgg def lu bari ne lii lay def te du ca àgg kam muridin li shay'in waaye laa yasil ilayhi du àgg ca mbir moo mële lu tax ndax wa ma tashaa'uuna illaa an yashaa allah fa innaka taqdi wa laa yuqdaa alayk wa innahu laa yadillu man waalayt wa innahu laa yadillu man waalayt ndax yow boroom bi dëgg-dëgg laa yadillu du wàcc du torox waaw du torox mukk man ka nga xamante ne waalayta yaa méngoo ay mbiram waaw ndax almuwaalaa diddul muaadaa waaw mooy liñ doon wax sànq allahumma waali man waalaa wa wa aadi man aadaa almuwaalaa diddul muaafaa diddul almuaadaa waaw mooy méngoo contraire am mooy noonoo moo tax yonent ma lay saab saab ne waali man waalay méngóol ak ku méngóog moom waadi nga noonu man aaday ñu xam ne waxul mbiru xilaafa comme ni ñu ko leera woon waxul ay mbiru kiiwa may jiite bu ma fi jógee mooy nekk seen xalifa comme ni nga xam ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib noonu la amul woon benn yoon compréhension boobu ci waxu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nii moom nii kenn ci sahabatu rasulillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon wa innahu laa yadhillu man waalayt amul kenn ku buur yàlla di méngoo say mbir ngay wàcc ngay nekk koo xam ne dangaa torox walla koo xam ne dangaa suufe loolu amul fa innahu ndax dëgg-dëgg wa innahu laa yadhillu man waalayt képp koo méngoo ay mbiram kooku du torox de waaw nga ne ma mii attends fii saay jullit ñi alaysa alaysa al muslimun ala haqq wal kuffar ala al batil daa dama attend parce que li nga wax man damaa am man naa benn lënt est-ce que jullit ñi nekkuñ ci dëgg yéeféer yi ñoom nekk ci caaxaan ma ne la ah kay balaa nga ne ma mais attend kon lan moo tax àddina bi ñuy gis jullit ñi ñu bari ci ñoom nekk vraiment ci loo xam ne bon du toroxtaange ak ñàkk ak ñàkk personnalité nga xam ne yéefar yee leen di jiite di leen def loolu leen neex li leen soob mooy xew seen réew yi ñoo yor programme télé bi même buñ fa newul kañ leen fa toogal ñuul ni ñoom bu dee ñu ñuul lañ weex ni ñoom bu dee ñu weex lañu wala xonq ni ñoom ni ñoom. programme yéeféer yi lay doxal jullit ñi gis nga réew jullit ñi niñ ma ku rëng ku yëngu ñu rëq sa ku far yi dal la bombardé ama tara ma waqa ma waqa fi Gaza wa fi Filastin ha wa fi Lubnan wa fi Iran wa fi al wa fi Suuriya wa fi kathirin min buldaani al islam yow xanaa gisoo loolu jullit ñi nga xam ne gars yi daanaka ku am bomb bu baax sax ci ñoom nga koy nga koy nga koy nga waa saway léegi kon yow man affaire bi lënd na ci man a ah. waaw fa innahu la yadhillu man walayt te ñaata tamit awliyaa Allah la yéefar yi daal di alak mooy daal di leen faat Seydina Zakariya qatalu kuffaar yee ko rey Seydina Isa ibn Maryam noonu lañ ko bëggoon a def buur yàlla yëkkati ko wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walaakin shubbiha reyuñu ko crucifié wuñu ko waaye suñu borom moo leen lëntalal mbir yi keneen ñu jàpp ne moom la alors que du moom mais loolu ñu nekk ci oppression was-samaa'i dhaatil buruuj wal yawmil maw'uud wa shaahidin wa mashhuud lu mu ci teg qutila ashaabul uxduud an-naari dhaatil waquud idh hum 'alayhaa qu'uud waa lii moom lii du ak ah, du du ak zill du torox du du du wàcce guñ leen wàcce suufee guñ leen wàcce ah ñu leen doon taal noonu te dara taxul. lu dul an yaqulu rabbuna allah lu dul lañ ne buur yàlla mooy seen borom subhaanahu wa taala mais kon leeral ma fi wa fa innahu la yazillu ma waalayta du torox du suufee du wàcc koo xamante ne nii waa layta boobu nga méngool waaye dañu naan alaysal kuffaar nga ne ma mais yéeféer yi keroog Uhud ci biti nii ñoo gañe ah ñaati yéeféer ñaati jullit lañ faat keroog don Seydina Abdallah ah ibn Jubayr Abd Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhum ak ñeneen ak ñeneen waa mais kon man nan nga ma waxee nan laay comprendre lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne wa innahu la yadhillu man waalayt dañ naan la ah mooy fa innahu wa innahu la yadhillu man walayt waaye xaaral mu àggale wala ya'izzu man aadayt koo méngool ay mbiram du torox waaye koo noonoo yow borom bi subhaanahu wa taala kooku ay mbiram kooku du féete kaw kenn ay mbiram duñ jëm ci kaw wala ya'izzu du tedd du féete kaw man naa day te koo xam ne yaa noonu moom nga ne ma waaye ku far ñoo yor xeer ñoo ñoo yor pour puissance première puissance mondiale ay jullit lañ déedéet deuxième puissance mondiale ay jullit lañ économique lépp mais ce ne sont pas jullit kon booleel ma ci loolu ma ne la loolu mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moo ne daf ñoo bind li yabluwanaa ayyunaa ahsanu amala tabaaraka alladi xalaqa almawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala barkeel na ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf moo bind deew ak dund ngir nattuñu anakan ahsanu amala moo gën a rafet jëf moo gën a rafet jëf buur yàlla nag ida ahabba abdahu ibtalaa buur yàlla bu soppee jaamam da koy nattu te yonent bi salawatullahi wa waxoon nañu ñi gën a rëy nattu mooy al al anbiya yi alayhi topp ku gën niroog ñoom topp ku gën niroog ñoom waaw ndax àddina bii du àddinaay ndaataa tëllëx ci ci loo xam ne mooy nekk ci loo xam ne rafaahiya gu du jeex déedéet buur yàlla day nattu jaam yi waaw afa xasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum yuftanuun mu ne est-ce dañoo yaakaar dañuy taxaw naan amanna gëm nañ yàlla rek wa te ñoom laa yuftanuun kenn du leen fitnaal kenn du leen nattu wallahi natt woon naa ñeen jiitu woon buur yàlla di la leen natt comme ni natt woon leen jiitu woon ba buur yàlla feeñal moom xam na xam gu yàgg goo xam ne amul fu tàmbali amul fu mu yem waaye feeñal nit ñi gis ñi nga xam ne ñooy wax dëgg ne dañoo gëm buur yàlla ba wane feeñal tamit ñi nga xam ne dañuy wax dañuy nar lañuy wax wuti nag gëm yàlla dañuy wootew natt googu nag la buur yàlla yi teg jaamam yi nattu googu mooy nattu googu nag la borom bi teg ay jaamam waaw ñi gën baax ñoo gën a rëy nattu nattoo di kerkeraanu lawliyaay ku weddi lii laaj ko xayrul anbiyaay waaw mooy nattu googu nag du toroxtaange mahabba la cofeel la bu buur yàlla namm jaamam teg ko natt yoo yële ngir lan ngir yëkkati ko ngir gën koo màggal ngir gën a yëkkati li nga xam ne mooy dara jàmm waaye du pour toroxal ko de déedéet moo tax mu ne wala aqibatu lil muttaqin mujjanteelu mbir yi nu man di demee yi nga fi wax nii puissance mondiale ñëwat yi wala aqibatu lil mujjanteelu mbir yi ñeel na ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla waaw mooy àddina bii lay teg nattuwaay bu allaaxira mu yëkkati leen yëkkati leen àddina yëkkati leen allaaxira waaw moo tax ñi ngay gis nga jàpp ne lii nii ak doyadi la natt yu buur yàllay teg jaamam déedéet inna allaha ida ahabba abdahu ibtalah buur yàlla bu soppee jaamam da koy nattu waaw kon loolu du torox tànge moo tax ñi ci newul ñoo jàpp ne diwa gi torox waaw waaye moom li muy dund ci xolam mu ngi dund aljana jinaan lay dund natt yi nii moo tax day woyof ci moom day woyof lool ci moom buur yàlla woyofal ko waaw moo tax xoolal Seydina Ibrahima alayhi salaam bañ koy sànni ca safara sa mais ñett taxawoon di ko fa sànni jàpp nañ ne kii de wóo kii de problème dëgg dal na ko waaye lan la borom bi wax woyofal gi mu ko woyofal loolu yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yow ja yow safara si nekkal sedd ak jàmm ci kaw seydinaa ibrahim niñ sànni ci lakk-lakk gi allahu akbar ta buur yàlla day teg nattu ngir yëkkati la ay daraja am na ñoo xam ne li leen buur yàlla bëgg a defal julli rek du leen ko may ñu nekk shahid lañ mën a jaar buur yàlla def leen ñu nekk shahid ku leen gis jàpp ne diw de moom ay waay jële ndekete yooyu da koo teral moo tax mu ne wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihiina bima aataahum rabbuhum mu ne bul jàpp bul yaakaar bul njortu mukk ne ñu ñu faat ci toolu yàlla ci yoonu yàlla këni ñoon dañ leen ñu dee lañ nii rek bon su dam quoi seen bakkan yi ay eh, waaye diw de moo ñàkk chance ca xare bala faatu buur yàlla ne bu leen jàpp lool de bal li am ba des mooy ah yaa ñu ngay dund dund ga tax ñuy wax ca seen borom bu leen di wër sëgal waaw mooy kon ku jàppoon ne loolu toroxtaange la ndeke moo tax ñoom dañuy dañuy mébét comme nañ gise woon waa asxaabu euh, euh, biiru mauna ak waa waa waa waa waa waa waa ahzab waa kii waa waa waa uhud bàyyi sayyidina jaabir ibn abdillah yenn aaya yooyu nga xam ne ñoo wàccoon ci alxuraan te ñu far ko te nekkatu ci ñuy mébét buur yàlla indi leen ci àddina ngir moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam ne sayyidina jaabir yow borom bi subhaanahu wa dafa wax ak sa baay sans intermédiaire Allah Abdallah ibn Amr ibn Haram shahiid Uhud waaw ne ko waxal li nga mëbët mu ne ko damaa bëgg nga delloo ma ca àddina ma xare ji waat ànd ak sa yonent ñu reex ma ci yoonu eh, eh, l'islam ci toolu xare mu ne ko déedéet lool sabaqat kalimat yi sabaqat dafa jiitu sama kàddu ne woon ku génn àddina du fa dellu waaw ba mu newoon aay yuñ doon jàng mooy gis nga ni ñuy mébéti ndax xam nañ ne huwa al izza lii nii ñu leen dal fa la teraanga ne fa la yëkkati ko nekk fa la agrifa nekk waaw kon loolu moo tax nattu yi ñi xamul ñooy jàpp ne toroxtaange la waaye déedéet ak yëkkati la gu buur yàlla bëgg a yëkkati ndax suñu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr in asaabathu mu ne ajaban yéemu naa ci mbiru jullit moom lépp lu ko dal léppam yiw ci moom bu ko lu neex dalee mu kontaan sant yàlla mu nekk li gën ci moom bu ko lu naqari weñ so dalee nattu mu muñ mu nekk lu gën ci moom kon nag fa innahu wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt Allah wa la ya'izzu man adayt wax nañ ko sànk mu jéet mu tëje ko tabaarakta rabbana wa ta'aalay dernier mbir mi tabaarakta waay waay sa yiw bari na ci àddina ak alaaxira ak barzax ak fépp waaw tabaarakta waay waay sa yiw bari na borom bi subhaanahu wa ta'aala rabbana yow mi nga xam ne ay suñu borom wa ta'aalay waay waay kawe na sa sa sa noot gi noot nit ñi taxa temm leer nañ ak sa kattan bi nga man ci lépp capable def lépp waay waay waay te sori nga kawe nga ba sori kawe nga sori lépp loo xam ne moom la ñuy xamul di la jéem bokkaale wala di la jéem niroo lool allahu akbar allah ah allah allah mu ngi noonu tabaarakta rabbana wa ta'alayt kon lii le Seydina Alxasan ibn Ali ibn Abi Taalib ne loolu la ko yonent bi alayhi salaam jàngal gis ne kon sopp koy jàngal nii di ko jàngal moom Seydina Alxasan ibn Ali ibn bii di ñëw léegi ci tarjama Seydina Alxasan Ali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 wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin